أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا النووي rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil kitaabi aadaabi ta'aam fi kitaabi aadaabi ta'aam wa fil baabi saadisi ashar ba'dal mi'a an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala hadarati as-salaatu faqaama man kaana qariiba ad-daari ilaa ahlihi wa baqiya qawmun fa utiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mikhdabin min hijaaratin fiihimaa fa saghura al-mikhdab an yabsuta fiihi kaffahu fatawadda'a al-qawmu kulluhum qulnaa kam kuntum qaala samaaniina wa ziyaada muttafaqun alayhi haadihi riwaayatul buxaari wa fii riwaayatin lahu wa li muslimin rahmatullahi alayhimaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam da'aa bi inaa'in min maa' fa utiya bi qadahin rahraahin fiihi shay'un min maa' fa wada'a asaabi'ahu fiihi qaala Anas radiyallahu anhu faja'altu anzuru ila al-maa'i yanbu'u min bayni asaabi'ihi qaala Anas radiyallahu anhu fa xazartu man tawadda'a maa bayna as-sab'iina ilaa as-samaaniin kon al imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci sunu jotaay bii ñu génn moom bëstal ni mu tudde woon buntu bii nga xam ne mooy chapitre 116 nekk ba léegi ci téere kitaabu aadaabi ta'aam bi chapitre bu mujj nag ci buntu bi ci téere bi sax waaw ci téere bi mooy kitaabu aadaabi ta'aam ñaareelu téere ci téere riyaadu saalihiin bi mooy chapitre bu mujj ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ ni mu tuddee buntu bi baabu jawaazi shurbi min jamii'il awaani at-taahira ghayri adh-dhahabi wal-fidda wa jawaazi al-kar'i wa huwa ash-shurbu bil-fami min an-nahri wa ghayrihi bi ghayri inaa'in wa laa yad wa tahrim isticmali ina'i adh-dhahabi wal-fiddati fi ash-shurbi wal-akli wat-taharati wa sa'iri wujuhi al-isticmal loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi waxoon nañ la foofu que ne côté bu nekk ci ni mu tudde bunt bi am na xadis yu ñëw nag yu muy waajal yoo xam ne moom la fi def ngir mu leeral wàllu woowee ci tarjama bi ni mu tudde bunt bi léegi nag muy tàmbalee wàllu wu njëkk bi ne baabu jawaazi shurb min jamii al awaani buntu possibilité yemb gum yemb man a nekk gum mën a nekk di naan ci mbooleem ndab yi ak taahira yi nga xam ne dañoo laab dañoo pur ghayri dhahabi waaye nag mu bañ a nekk ndabu or wal fidda wala ndabu li nga xam ne mooy euh, euh, xaalis waaw léegi côté boobu loolu lay njëkk moom la indi nii xadiis bi lool lay lijjanti muy xadiis numéro 774 moo jiitu ci bunt bi ci xadiis yi mi indi fii mu ne anasin mu ne an anasin mu ngi jële ci saxaab boo xam ne mooy sayyidina anas radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na xadarati salaa julli dafa teew mooy julli daa jot juli jot léegi nag bi nga xamante ne nii julli jot na moolu xew fa qaama léegi ban julli la loolu dinañ ko gis léegi que ne julli tàkkusaan la Hmm? yeneen riwaay yi ñoo koy leeral insha allahu taala léegi nag bi julli tàkkusaan bi jotee moom la xadaratu salaa waaw fa qaama mu jóg man kaana képp koo xam ne nekk na qariba daari képp koo xam ne jege na këram jege na ko jege na fañ nekkoon ak yonent ba yonent ba saa ak ñun ku xam ne këram jege woon na rek mu daal di dem ilaa ahlihi dem ca njabootam ca waa këram jàppe foofee wa baqiya qawm mu am nag ñoo xam ne ñoom seen kër jegewul woon foofu ñenn ñooy doxandéem lañ comme ni ko riwaa imaam Anas eh, Ahmad ibnu Muhammad bokk nañ ko solo di eh, leerale amaana nañ ko gis ngir leeral ko wàll bi li tax ñee moom ku jege këram daal di dem jàppi këram ñeneen ñi ñi ko ñi nga xam ne ñeneen ñi ñeneen ñi ñooy ñan waaw dëgg la am na ñoo xam dañoo sori ci Médine lañ dëkk mais côté bañ nekkoon dañoo sori seen kër yi dem fa di jàpp di ñëwaat di julliwaat loolu day dul darul jàppane ak ñi nga xam ne ay doxandéem lañu woon <coughs> dëkkuñu woon ci dëkk bi mais dañ fa ñëwoon ñoom nag moom laan fa baqiya mu des wa baqiya qawm am am mbooloo moo xam ne des na nekk ak yonent bi alayhi salaam fa utiya rasulullah ñu dikkal indil yonent bi sa salaam di ndawal yàlla li bi mexdabin min xijaara benn récipient la boo xam ne mexdab euh, lañ koy woowe boo xam ne nag ci xeer la waaw mooy pierre lañ ko defare loolu mooy meex mixdab nga xam ne ci pierre lañ ko defare am ndab la boo xamante ne comme euh, suñu buñ ja kiiwee suñu façon jaar yi ñu doon wax nga xam ne xeer lañ ko defare ban beeg yooyu waaye loolu ban bi loolu argile la yoo xam ne xeer ci boppam lañ jël daal di koy defare li nga xam ne mooy ndab boobee nga xam ne comme li ngay gisee rek yenn ndaa yi ndaa yi nga xam ne liñ koy defare euh, suuf daal di koy kii simante euh, ko defar ko ba mu kii mu am yu ndaw am yu kii yee nag loo xam ne yuñ doon mën a jàppe la yoo xam ne ci xeer la moom mooy mixdab léegi nag min xijaaratin moo tax mu préciser ne nag ci xeer la woon waaw fa saxura léegi nag sauf que al mixdab ndab loolee ñu indil yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu jàpp ci dafa dafa tuuti waaw dafa tuutee tuuti ba fii fi ñu war a dugal la mooy fi ndox mi jóge ak fi nga war a mën a dugal sa loxo mu néew an yab sufa mu dafa dafa tuuti ba yonent bay saa tàllal ci an yab sufa fii kafa mooy jël tenkam rek dugal ko ci biir daf koo jafe woon tellement affaire bi dafa tuuti woon waaw tellement mooy dafa tuuti woon ndab la fa tawadda al qawm mooy yonent bay saa saam dugal ci loxoom da dugal loxoom même bu dee ne mooy euh, sewoon na tuuti woon na waaye mu fexe dugal ci léegi nag fa tawadda kon nga gis ne loolu kon lu tuuti la ndab lu tuuti la waaye waaye malgré loolu fa tawadda'ul qawm nit ñépp daal di jàpp malgré loolu nga fa nekkoon ñaa kulluhum ñoom ñépp ci ndox mu tuuti moomee allah borom bi barkeel jaare ko ci yonentam bi alayhi salaatu wassalaam léegi eh, qaalu taalibey sayna anas radiyallahu anhu yam doon nettali nettali bi ñu ne ko waaw kam kuntum waaye yéen ña fa desoon ñooñu ñeent ñaata ngeen woon qaala Seydina Anas ne samaaniin mooy vers les quatre-vingts voilà mooy mooy du loo xam dalee na dalee vers quatre-vingts samaaniin mooy euh, arab yi dañuy jabru loolu di euh, kii euh, mooy samaaniin vers les quatre-vingts mooy juróom-ñetti fukk wa ziyaada waaye samaaniin quatre-vingts wa ziyaada ak loo xam ne tegu na voilà mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullahi alayhimaa ñoo ko solo mu ne haadihi riwaayatul Buxaari mu ne lii nag imaamul Buxaari moo ko solo te lii dinañ ko gis léegi mu ngi ko di ci kitaabul wudu baabul usli wal wudu fil mixdama léegi <coughs> mu ne waaye wa fii riwaayatin lahu wa Muslim waaye xadis bi mu am na nu ko imaam bo ba al Buxaari ak Muslim rahmatullahi alayhi ma nuñ ko solowee foofu lii la imaam eh, daal di wax foofu loolu la imaam Anas wax mu ne anna nabiyya te ne yonent bi alayhi salaam ne daa bi inaa in dafa laaj ñu indil ko benn nab min maa in ci ndox fa utiya bi qadahin ñu ko benn récipient moom itam ci wàllu ci façon yi nga xam ne eh, eh, eh, yi ñuy def ndox la qadax kon gis nañ sànk lan mixdab gis nañ qadax raxraax bi qadahin raxraax lan mooy raxraax raxraax boo xam ne mooy dafa yaatu récipient bi moom yaatu na wute nag dee dee dane daa sew waaye nag bii dafa yaatu waaye fond bi mooy biir bi yaatuwul waaw mooy fond bi dafa jege waaw mooy yaatu na nii mais ci biir dafa jege quoi du lu xóot voilà loolu lay wax waaw nga gis bële moom dafa tuuti e mex dab bële bii moom dafa yaatu waaw moom la naan rax-raax mooy waasi'ul al waasi'u al qaribu al qa'r nga xam dafa yaatu waaye nag fond bi dafa nekk loo xam ne lu jege la mooy xóotul léegi nag mu ne bu mel noon lañ indil yonent bay saab saab fiihi shay'un min ma nekk na ci biir ndab loolee lu néew ci ndox fa wada asabi'ahu fi yonent bay saab saab jël ay baaraamam alayhi saab saab dugal ko ci biir ndox mi qaala anas sayna anas ne fa ja'altu anzuru ila ma ma nekk di xool ndox mi waaw yanbu'u muy génne min bayni asabi'ihi ci diggante baaraamam yi sallallahu alayhi wasallam mu ne nag bi mu demee noonu qaala anas sayna anas radiyallahu anhu ba léegi mu ne fa hazartu man tawaddaa nee na ma daal di natt daal di à peu près daal di compter hein ma li nga xam ne mooy ña nga xam ne ñoo jàpp ñan fa nekkoon ma daal di leen euh, à peu près daal di leen compter man tawaddaa min bayni sab'in mooy du dalee na compter un deux trois quatre cinq mooy dafa xool nii gis à peu près leen voilà loolu la am xa xa zartu waaw waaw <laughs> léegi man tawadda ama bayna sab'ina nee na mu ngi nekk diggante juróom-ñaar fukk ila samanin jëm quatre-vingt voilà léegi loolu nga ne mais fee daa waxoon waaye loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi kon mu ne loolu kon bii it muttafaqun alayhi la léegi premièrement dañ ñëw ci beneen première riwaaya bi indi hadarati salaa boobu ana kan moo ko solo en dehors dana muttafaqun alayhi wa hada wa hadihi hadihi riwayatu al-Bukhari mu ne lii mooy riwaaya al-imamu al-Bukhari abu is abu abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardah léegi est-ce que ñoom ñaar ñi doon nga ko solo ñu ne la déedéet xadis bi imaamu Malik rahimahullah euh, euh, daal na koy solo ci kitaabu salaa jaami'ul indi na ko foofu na ko noonu imaamu Ahmad rahmatullah alayhi solo na ko na ko noonu al imaamu at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i al-jamii' al imaamu al-Bukhari da ko yu bari mais riwaaya bii nga xam ne moom la njëkk indi tam ne wa imaamul Buxaari mu ko di fi ñu la waxoon sànq kitaabul wudu baabul ghusli wal wudu fil mixdab voilà buntu bi wax sangu set wal wudu ak di jàppe fil bi ci ndab loolee nga xam ne mooy mixdab nga xamante ne nii euh, euh, benn ndab la en général dañ ci fóot yére yi waaw <laughs> façon yére yu nekk nag waaye euh, lool xam nga loolu ko boo booy réy na waaye léeg-léeg day nekk mixdab dañ koy wax. comme l'imamul hafiz ibn Hajar mu ne wa qad yutlaqu ala al-inaa' as-saghir mu ne eh, eh, mu ne al-mashhur annahu al-inaa'u alladhi yughsalu eh, fihi ath-thiyaab min ayyi jinsin kaan mu ne li siiw mooy mixdam mooy ndab li nga xamante ne nii récipient bi nga xamante ne nii dañ ciy raxas yére yi di ci fóot yére yi wala wala naan fóot dañ ciy fóot façon yére bu man di doon mu ne wa qad yutlaqu ala al-inaa'i saghiran aw kabiran mu ne rek dinañ ko doyal ñoom arab yi tudde ko euh, ndab moo xam bu ndaw la wala bu mag waaw mu ne wal qadaxu aksaru ma min al xashab kanta qadax waaw xam nga qadax wax na ko mooy bi wa fi riwayatin fa utiya bi qadaxin rax-raax ci ndab boo xam ne bu yaatu la waaye euh, biir bi xóotul mu ne kanta qadax nag aksaru ma yakunu min al xashab ma diqi famme xasab en général day nekk loo xamante ne nii ci bois lay doon ci bant lu bari mais léeg-léeg mu bañ a nekk lool ma diqi famihi mooy nga gis kimik gi nekk loo xam ne day xat waaye bii bi qadahin rax-raax boobu mooy yaatu woon na euh, mu ne mu ngi noonu euh, euh, lu kon foofu nag la ko indi ci buntu boobu ba kitaabul wudu baabul ghusl wal wudu fil mihdam mu ne haddathana Abdullah ibn Munir al imaam al Bukhari rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Munir di Abdallah ibn Munir Abu Abdurrahman al-Marwazi an-Naysaburi az-Zahibu sahib az-Zahidu sahibu al-manaqib rahimahullah ta'ala qala mu ne sami'a Abdallah ibn Bakr moom Abdallah ibn Munir mu ne dégg na Abdallah ibn Bakr eh, ibn Habib <coughs> sami'a al-Bahili rahimahullah al-Basri al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Humayd mu ne fi ñu ne mooy Humayd Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil Ah, al-Basri nga xamante ne mooy Abu Ubayd ñi ne Abu Ubayd al-Khuzaa'i mawlaahum al-Basri rahimahullah muy Humayd at-Tawiil moom moo siiwee ci Humayd at-Tawiil rahimahullahu ta'aala an Anas moom bu jëlee sayyidinaa Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ghanm ibn Adiy ibn an-Najjaar al-Ansaari wan-Najjaari Abu Hamza dhul-udhunayn xaadimu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala hadarati salaat fa <laughs> man kaana qariiban daa ilaa ahlihi wa baqiya qawmun fa utiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimixdabi min hijara fiihi maa'un fa saghura al-mixdabu al-mixdabu an yabsuta fiihi kaffa fatawadda'a al-qawmu kulluhum qulnaa kam kuntum qaala samaaniin wa ziyaada kon lii mooy riwaay bi ñeen la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'aala daal di solo kaanta al imaamu Muslim ah, Abul Husayn rahimahullahu ta'aala ah non ëllëg ko <coughs> indi na ko ci ay bërëb moom tamit waaw imaam muslim moom day dajale affaire yi day jël xadiis yi daal di leen boole ci benn bërëb euh, mais euh, ci indi na ko ci kitaabul fadaa'il waaye indi na benn yenn yi ci kitaabul manaaqib non non ci lépp ci kitaabul fadaa'il lu may wax ni imaam muslim lépp ci kitaabul fadaa'il léegi. Euh, Euh, mu ne moom parce que lafz bi nii moo tax imaamul Nawawi daal leeral ne hadihi riwayatul Bukhari li imaam Bukhari moo ko solo ni de kanta imaamu Muslim rahimahullahu taala xoolal euh, ta moom moo ñuy leeralal ban julli waxoon nañ la tàkkusaan la léegi kaay xool mu ne mu ngi doon di kitaabul fadaa'il baabun fi mu'jizaatin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa haddathanii Ishaaq ibn Muusaa ansaari imaam Muslim mu ne wa haddathani ah, mu ne nettali na ma man dong Ishaq ibn Musa al-Ansari Ishaq ibn Musa ibn Abdillah ibn Musa ibn Abdillah ibn Yazid ibn Zayd ibn Husn ah, ibn Amr ibn al-Harith rahimahullah Abu Musa al-Ansari al-Kufi as-Samiri al-Qadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Ma'n mu ne fi ñu nettali mooy Ma'n di Ma'n ibn Isa ibn Yahya ibn Dinar Abu Yahya al-Ashja'i mawlaahum al-Madani al-Qazzaz rahimahullahu ta'ala qaala taalib imaam Maalik bu mag la qaala mu ne haddathanaa Maalik wax nañ la hadiis bi imaam Maalik solo mu ne nettali nañu Maalik daal imaamu Maalik ibn Anas ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith rahimahullah Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daaril hijrati ha imam Muslim ne taxawal ma di la beneen càllale wa haddathani danentale na ma ko ba léegi man dong Abu Tahir sama sëriñ da Abu Tahir de Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi mawlahum Abu Tahir al-Misri rahimahullahu ta'ala qala mun akhbarana ibn Wahb mu ne kii ma nett ki ñu nettali mooy ibn Wahb ibn Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri moom it taalibe Imam Malik mu jëla ko ci sëriñam bu mag daan Malik ibn Anas moom lañ gis nga ni Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha mu jëla ko ci Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari an-Najjari Abu Yahya ni Abu Najih kii doom jiit le ah, ah surtout Abu Talha la di bàyyi jiit le Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu baayam moo juddu woon Seydina Anas ñu jox ko ko mu dem jox ko yonent bi saa saam ne Abdallah ah Ishaq ibn Abdallah ibn Abi Talha an Anas mu jëla ko kon ci ki nga xam ne moom Ishaq eh, ci ki nga xam ne eh, bàyyi tax la ci moom muy Seydina Anas ndax magu papaam la eh, Anas ibn Malik ñoo bokkoon ndey mooy Abdallah Seydina Anas ñoo bokkoon ndey di Ummu Sulaym radiyallahu anil jami' an Anas ibn Malik annahu qala ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa hanat salatu al-asr voilà mu ngi mu ne kon Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu mu ne ra'aytu rasulullah man de gis naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa hanat <coughs> ta fekk mu jot salatu al-asr julli takkusaan faltamasa an-nasu al-wudu'a al-wudu'a al-wudu'a falam yajidu nit ñi daal di lambatu daal di seet uti waaw seet ngir bëgg am li nga xam ne mooy ndoxum njàpp mooy wadu bu dee wudu mooy njàpp gi bu dee wadu mooy ndoxum njàpp gi waaye nit ñi seet seet seet gisuñu daal waaw falam yajidu waaw ñoom daal dajuñu léegi ci noonu fa utiya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi wadu léegi naka noonu rek ñu ëndil yonent bay saa ci li nga xam ne mooy ndoxu njàpp foo daa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fii daalika al inaa yada yonent daal di jël loxoom daal di koy dugal ci ndox moomee wa amara an-naasa mu digal nit ñi an yatawadda'u minhu mu digal nit ñi ñu jàpp qaala fa ra'aytu al-maa'a yanbu'u min tahti asaabi'i ma gis ndox mi di ball ci ronu suufu li nga xam ne mooy baaraama mi alayhi salaam fa tawadda'a an-naasu nit ñëpp jàpp hatta tawadda'u min 'indi aaxirihim mooy ñoom ñëpp kenn desul. nii la ko al imaamu Muslim kon leeralaale fii indi na ci nag ñeneen ñaari waaye mais <coughs> bii nii leeralaale ci ban julli la woon mooy hadarati salaa bale suratul kii la salatul a léegi nag mu des bi mbeneen bi wax ne wa fii riwayatin lahu wa li muslim anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam daa boobu dafa woo bi inaa min ma loolu ki nga xamante ne mooy al imamu al Bukhari taala moom mu ngi ko indi ci kitaabu al wudu ba léegi ba wi nag foofu ko baabul wudu min at buntu bi nga xam ne mooy wax euh, jàpp ci fi nga xam ne mooy at-tawr beneen façon la boo xam ne mu ngi ñëw ci kanam hadith sayna Abdallah ibn Zayd keroog lu ma ah, ma eh, na lu ma wax de Abdallah ibn Zayd ibn Asim ah waxuma woon Zayd ibn Asim Abdallah ibn xaw ma Amr laa Eh, eh, ibn Asim mooy eh, doomu Nusaybatu bint Ka'b Ummu Umaara al-Maaziniya moom Abdallah al-Maazini waaw li mu ngi ñëw ci Tawr hmm, nga xam ne mooy ab tast dafa niroog tast voilà dafa niroog li nga xamante ne nii mooy benn ndab la hmm. mel ni nag tast daa mel ni mu ëpp waaw daa mel ni mu ëpp comme l'imam al-Hafiz wax Euh, ne daa mel ni bu xanaa tosta nag akbar min at-tawr daa mel ni mu ëpp tawru ah yëpp ay ndab la léegi foofu kon foofu la ko indi moom imaamul Buxaari mu ne haddasanaa Musaddadun mu nekk ñu nettali mooy Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddasanaa Hammaad mu nekk ñu nettali mooy Hammaad di Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala an Thabit moo ko jëlee ci Seydina Thabit di Thabit ibn Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala an Anas moo ko jëlee ci Serigne gis nañu ko Seydina Anas anna an-nabiyya radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam da'a bi inaa'in min maa'in fawtiya bi qadahin rahraahin fiihi shay'un min maa' فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحازرت من توضأ ما بين سبعين إلى ثمانين kon gis nga nii la ko al imaam al Buxaari rahimahullah indee fii léegi kanta imaamu Muslim rahimahullah mu ngi kon di fiñ la waxoon sànq ci kitaabul fadaa'il baabun fii mu'jizaati nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa haddathanii Abu Rabi' Sulaymaan ibn Daawud al-Ataki rahimahullahu ta'ala muy Abu Rabi' di Sulaymaan ibn Daawud al-Ataki Abu Rabi' la siine woon al-Basri al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Hammaad ya'ni ibn Zayd Hammaad ibn Zayd ibn Sànq ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il rahimahullahu ta'ala Eh, mu ne yaani ibni Zaydin qaala haddasanaa Saabit gis nga sànq Anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam da'a bi maa'in fa utiya bi qadahin rahrahin fa ja'ala al-qawmu yatawadda'uun fa hazartu eh, fa hazartu maa bayna sittiina ilaa samaaniin qaala fa ja'altu anzuru ilaa al-maa'i yanbu'u min bayni asaabi'ihi kon nii la ko yonent bi la ko Seydina Muslim daal di indi ah xanaa lenn lu ñu waxoon boo ta loolu hadiisu mooy riwaay imaamul euh, imaamu Ahmad mooy riwaay imaam Ahmad biñ la ne foofu lay waxe ñi nga xamante ne mooy ña fa newoon <laughs> ña fa newoon xam nga eh, al imaamu Ahmad rahimahullah wax nañ la bokk na ci yi nga xam ne solo nañ xadiis bi moo xam ne dina leeral mais ana ñan ñoo newoon ci fii kii bi nu tudd. Euh, euh, xam nga ne ne euh, hadarati salaa ci première riwaaya bi mu ne ne julli de daa jot bi nga xamante ne nii loolee am na mooy julli jot na fa qaama man kaana qariba daari ila ahli képp koo xam ne jege nga sa kër rek nga jóg dem sa kër léegi imaam Ahmad mu ngi koon di ci musnad Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne haddathana Hajjaj mu ne nettal na Hajjaj ibn Muhammad al-Missisi Abu Muhammad at-Tirmidhi al-asl al-Baghdadi al-A'war al-Hashimi mawlahum rahimahullah eh, eh, moom mu ne thiqatun thabt la borom Taqrib at-Tahdhib wax mu ne haddathana Sulayman ya'ni ibn al-Mughira mu ngi jële ci Sulayman ibn al-Mughira al-Qaysi Abu Sa'id al-Bakri al-Basri rahimahullah an Abdullah an Thabit gis nañ ko Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qultu Saabit nee na man damaa wax Seydina Anas ne ko haddisnaa bi shay'in shahidtahu min haadhihi al-a'aajib laa tuhaddisnaa bihi an ghayrik waaw nee na man maa ne sama sëriñ bi Anas ibn Maalik te moom moo gënoon a takkoo mooy le premier taalibe par excellence de Seydina Anas gisoo keroog Seydina Anas radiyallahu muy Saabit ibn Aslam asbatu min Anas képp kuy jëlee ci Seydina Anas moo la gën a dëgg radiyallahu anhu Seydina Anas ci boppam da koo seedeel gëneelam dégg nga Seydina Anas karaw bi mu ne euh, damaa yéex a ñëw sama yaay dema muy Ummu Sulaym waa Anas Anas soo ne woon yow da yéex a ñëw de mu ne ko mais yonent may saa salaam boo ma yónni woon yaay mu ne ko mais lan la la yónni woon mu ne ko ah man nag du ma divulguer du ma wax secret yonent may saa salaam mu ne ko bu ko wax mukk Seydina Anas ne ko. ne saabit bu doon am na kenn mu ne sama na ma ko waxuma am na kenn ku ma koy wax ah secret yow mii laa koy wax saabit allah <laughs> léegi Seydina sa saabit moom Ibn Aslam al-Basri mu ne dama ne haddisnaa bi shay'in damaa laaj sëriñ bi muy Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa arda ne ko nettaliñu bi shay'in ci moo xam ne ci nettali boo xam ne hadis yonent bi saa saa mbir moo xam ne bi say shahidtahu min hadhihi al-a'ajib ci ñu yéeme mooy yi nga xamante ne nii ay kawtéef la ay mu'jizaatu yonent bi saa salaam yi nga xam ne yow yaa ko fekke shahidtahu min hadhihi al-a'ajib ci ñu yéemu yu yonent bi saa salaam rek waaw. laa tuhaddisna bihi an ghayr bu ñu ko nettali nag jële ko ci benn saxaaba boo xam ne yow yow Anas dañoo lay dama lay ñaan yow ci sa bopp yaa ko gis yaa ko fekke léegi nag bi mu waxee lii gis nga talab talabul ilmi <laughs> waaw loo xamante ne bëgg tamit al ulu fi sanad loo xam ne yow yaa ko gis Seydina Anas ci yonent bay sa salaam muy mu'jiza kéemaan boo xam ne dañoo bëgg nga nettali ñu ci benn waaw <laughs> Seydina Anas radiyallahu anhu qaala salla rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra wa qa'ada ala al-maqaa'idi allatii kaana ya'tiihi alayhaa Jibriilu alayhi salaam Allah mu ne salla rasuulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa julli az-zuhra tisbaar